a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man waalaa amma ba'du fa yaquulu al-shaykhu al-imaamu al-haafidu Abdul Ghani ibn abdilwaxid ibn ali almaqdisiyu raxmatullahi alayhi fi kitaabihi cumdatul axkaam min kalaami xayril anaam sallallahu alayhi wa sallam kitaabu salaa baabul mawaaqiit an abi amrin ash-shaybaaniyi wasmuhu sacd ibn iyaasin annahu qaal xaddatani saaxibu haadihi daar wa ashaara biyadihi ila daari abdillahi bni mas'ud qaal sa'altu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ayyul amali ahabbu ila allah qaala as-salaatu ala waqtiha qultu thumma ay qaala birrul waalidayn qultu thumma ay qaala al jihaadu fi sabiilillah qaal rahimahu allah xaddatani bihinna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam walaw istazadtuhu la zaadani kon lool mooy xadiis bi nga xamante ne ni moom la al imaam Abdul Ghani almaqdisiyu rahmatullahi indi ci téere bii ginnaaw téere bi nga xam ne moom lañu jeexaloon ci jataay bii ñu génn muy kitaabu tahaara beneen téere bi nga xam ne moo ci tegu muy kitaabu salaa muy téere bi nga xam ne mooy téere julli léegi nag mu def baabul mawaaqiit baat bii mooy bunt bii ci version bi ñu yor ci téere bi moom lañ def ne mooy juróom-ñetteelu buntu mooy wicceemu bunt muy baabul mawaqit bunt bi nga xam ne mooy wax ci waxtuy julli yi léegi nag mu ciy wax li nga xam ne mooy juróom fukkeelu xadiis bi moom ci la tàmbalee muy cinquantième mu xadiis bi mu ne an abi amrin shaybaani mu ngi jële ci ku ñu naan abi amr looloo doon dàkkanta shaybaani bokkoon ci waa banu shaybaan wasmuhu ta moom turam dëgg-dëgg mooy Sa'd ibn Iyaas lu tudde woon taalibe la woon ci alayhi wa radiyallahu anhum annahu qaal mu ne moom de nee nettali na ma saahibu boroom kër gii fa léegi kër googu bi kër gi ne ci wetam mu daldi di fa ashaara mu ne boroom kër gii de moo ma nettali woon ki moomoon kër gii wa ashaara mu joxoñ bi yadihi ci loxom mooy mu moo doon këru seydina wa mawlaana abdallah ibn mas'ud radiyallahu anhu qaal mu ne boroom kër gi moo ma nettali sa'altu nabiyya laaj naa man de yonent bi sallallahu alayhi wa allah ana ban ci <clears throat> jëf yi moo gën a soppulu fa yàlla tabaaraka qaal nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu ko ne ko as-salaatu ala waqtiha mooy julli ci kaw waxtoom mooy bu waxtu wa dugg see rek nga gaaw koo def qultu nee na man ibn mas'ud radiyallahu taala anhu wa ardah ma koy laajaat ne ko may waa ginnaaw loolu ana ban moo ci tegu qaal nee na yonent bi salaatu wassalaam tontu ko ne ko birrul walidayn mooy baaxe jëme ci say ñaari waajur qultu ibn mas'ud ne nee na ko radiyallahu anhu thumma nee ma ko ginnaaw gi ana ban moo ci tegu qaala mu ne al jihaadu fi sabilillah mooy li nga xamante ne mooy jihaad di xare ci yoonu yàlla qaal ki nga xam ne mooy ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne haddathani bihinna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nettali na ma <clears throat> li nga xam ne mooy kàddu yii rasulullah ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wala wis tazattuhu te bu ma ko mu daal di may dolli konoonte kon la zaadani mu daal di may dolli loolu mooy xadis boobu ñu jàll ci xadis bi ci tegu muy xadisu cinquantième bi muy ni cinquante unième xadis bi muy juróom fukk bi ak benn mu ne al imaamu Abdul Ghani rahmatullahi alayhi an Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat laqad kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-fajr fa yashhadu ma'ahu nisaa'un min al-mu'minaati mutalaffi'aatin bimuruutihin summa yarji'na ilaa buyuutihinna maa ya'rifuhunna ahadun min al-ghalas qaala al-musannif rahimahullah al-muruut aksiyatun mu'allamatun takunu min xazin wa takunu min suuf wa mutalaffi'aat mutalaffihaat wal ghalas ixtilaatu diyaa'i subhi bi zulmati layl kon lii mooy xadiis bi nga xam ne moo ci tegu mu ne an Aisha mu ngi jële moom al imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid al-Maqdisiyu rahmatullahi alayhi mu ne an Aysata mu ngi jële ci sayyidatuna wa mawlana wa sittatuna Aysa radiyallahu anha annaha qaalat mu ne neena laqad kaana dëgg-dëgg da nekkoon na rasulullah ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-fajr doon julli li nga xam ne mooy jullit fajar mooy jullit suba gi ñuy wax rek benn la fa yashhadu ma'ahu mu teew ànd ak moom julli jooju jële nisaa'un ay jigéen minal mu'minaati ci way ngëm yàlla yu jigéen yi mutalaffi'aatim fekk li nga xamante ne seeni xaal moo doon ñu nga gàlloo nekk ñoo xam ne dañoo muuroo la nga xam ne moom lañu ñu ba ñëw mooy yére ya nga xam ne moom la sol moom la ñu mël foo bi muruutihinna ca seen mël foo ya mooy ca seen yére yooyu li nga xam ne moom lañ doon sol moom lañ doon moom lañ doon muuroo moom lañ doon sangoo moom mooy lekk moom lañ doon sol summa ginnaaw gi yar na ñoom jigéen ñoo ñële soxna yoo yële radiyallahu anhunna daal di dellu ilaa buyutihinna ci seen kër ya maa ya'rifuhunna ahadun kenn du leen xàmmee minal xalasi ndax li nga xamante ne mooy lëndëmaay bi bi nga xamante ne nii mooy day ànd ak li nga xamante ne nii day ànd ak lëndëmu guddi gii nga xam ne mooy jeex ak suba gii nga xamante ne nii mooy leeraay gi di ñëw ci lëndëm gi noonu nga xam ne du leer bu baax lool moo tax léegi nag al imaam Abdul Ghani al Maqdisiyu rahmatullahi alayhi di wax nag di leeral fii ay baat yoo xamante ne nii ci xadiis bi gis na ne jar naa leeral rahmatullahi alayhi mu ne almuruutu li nga xamante ne nii mooy baat boobu mooy aksiyatun ay làmbaay la ay yére la yoo xamante ne nii muallama yoo xam ne dañ koo màndargaal takkuunu day nekk min xazin ci li nga xamante ne nii mooy ci soie wa takkuunu te day nekk yére yoo yële min suufin ci leen lool moo tax jigéen ñi ñoo ko doon su sàngoo di ko sol di ko mël fawoo mu ne wa mutalaffi'atun kanta baat boo bële mutalaffi'atim boobu mooy mutalaffihat mooy yi nga xam ne dañ koy mël fawoo dañ koy muuroo loolu lay tekki kanta wal xalas mi nga xam ne moo nekk ci li nga xamante ne mooy ci xadiis bi mooy ixtilaatu diyaa subh mooy jaxasu leeraayu suba gi nga xam ne mooy xaar di agsi bi zulmatil layli ak lëndëmu guddi gi nga xam ne mooy dem kon loolu la ñu jàll ci xadiis mi nga xamante ne nii alhamdulillah moo ci tegu muy xadiisu cinquante deuxième xadiis bi mooy numéro cinquante deux léegi nag mooy juróom fukk bi ak ñaar léegi nag boobu an imaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid mu ne rahmatullahi alayhi mu ne an Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli adh-dhuhra bil haajira wal asra wash-shamsu naqiya wal maghriba idha wajabat wal 'ishaa ahyaanan wa ahyaanan idha ra'aahum mujtama'un ajjal wa idha ra'aahum mabtaw wakhar والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس <coughs> kon nag la xadiis bii nii mooy bi nga xamante ne nii moom moo ci tegu kon mu wa waan waan jaabir ibn abdillah mu ngi jële ki nga xamante ne nii mooy seydinaa jaabir ibn abdillah di doomi ki nga xam ne mooy abdillah radiyallahu taala anhu annahu qaal mu ne nee na kaana nabi nekkoon na de yonent bi alayhi salaatu doon julli li nga xamante ne nii mooy tisbaar bil haajira fekk jant bi bu ngi tàng jër mooy bu jant bi nekkee ci njoog ci digg asamaan si ba jeng tuuti fekk tisbaar di door a jot noonee la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam di julli fekk mu ngi tàng jër kanta wal asra kanta li nga xam ne mooy julli saan moom da ko doon julli wa shamsu fekk jant bi naqiya mu ngi set wecc mooy amul benn soppeeku soppeeku guy wane ne mu ngi waaju dugg wala boog mu ngi sori ci kii bi déedéet day day day set wecc du am dara loo xamante ne moo koy traversé de leer nañ wal maghriba kanta julli ji nga xamante ne nii mooy julli timis ida wajabat mooy bu jant bi rotee mooy bu duggee rek daal di sorek ci saase la ko doon julli mu ne wal isha kanta li nga xamante ne nii mooy gée kantaa li nga xam ne mooy gée ahyaanan léeg-léeg wa ahyaana mooy ne ko doon julli soppeeku léeg-léeg <clears throat> loolu nag muy leeral loolu le mu ne idaa raahum bu leen mësoon a gis moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis ne sahaaba yi radiyallahu anhum ijtama'u dajaloo nañu suma ajjala mu teel koo julli wa idaa raahum abta'u bu gisee ne nag yéex nañoo dajaloo mu ñëw gis ne ñoom dajaloo guñu léegi nag axara mu daal di ko yéexe mu ne was subhu kantaa jullit suba kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam de nekkoon na yusalliha doon julli julli joo jële bi xalas ci li nga xamante ne mooy liñ la waxoon ci lëndëm goo gële nga xamante ne nii day jaxasoo mooy lëndëmu mujjanteelu guddi gi fekk fajar gi di doywaar gi di xar lëndëm goo a julli mooy li nga xamante la wax noonu kon nag loolu mooy xadiis boobale léegi nag muy wax xadiis bi nga xamante ne ni moo ci tegu mu ne an abil minhal sayyaar ibn salaama annahu qaal daxaltu ana wa abi ala abi barzata al aslamiyi radiyallahu ta'ala anhu fa qaala lahu kayfa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-maktuuba faqaala kaana yusalli al-hajiira allatii tad'uunahaa al-uulaa hiina tadhadu ash-shams wa yusalli al-'asr thumma yarji'u ahadunaa ilaa rahlihi fii aqsaa al-madiina wash-shamsu hayyah wa nasiitu maa qaala fi lmagrib wa kaana yastaxibbu an yuaxira min alcishaai allati tadcuunaha alatama wa kaana yakrahu nnawma qablaha walxadiisa bacdaha wa kaana yanfatilu min salaati algadaati xiina yacrifu arrajulu jaliisahu wa yaqra'u bissittiina ila almiya kon xadiis bi al imaam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi mu ne muy xadis bi nga xam ne mooy juróom fukk bi ak ñett mu ne moom mu ne moom al Abdul Ghani an Abil Minhal mu ngi koy jële ci ku ñu naan Abil Minhal loolu moo doon dàkkantalam du bàyyi al nan la tuddoon dëgg-dëgg mu ne Sayyaar ibn Salaama Sayyaar la tuddoon di doomi Salaama annahu qaal mu moom de nee daxa daxaltu dama duggoo ana man wa abi ànd sama baay <clears throat> mooy salaama ndax sayyaar la tuddoon da waayam di salaama mu ne ñu ma ànd ak sama baay ñu ala abi barzata al-aslami ñu dugg ci saxaaba bi nga xam ne moo tuddoon abu barza al aslamiyu radiyallahu taala anhu wa arda fa qaala lahu abi sama baay ah di salaama daal di koy wax ne ko kayfa kaana rasulullah naka la yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nekkoon yusalli doon julli al maktuba mooy julli juróom yi nga xam ne suñu boroom moo ko bind ci jaam yi daal di leen koy farataal mooy waxtu yi yan waxtu la ko yonent bi alayhi salatu wassalaam doon julli fa qaal sayyidina abu Barzah al aslami radiyallahu anhu daal di koy tontu ne kaana nekkoon na moom rasulullah muy ndawal yàlla li de nekkoon na yusalli doon julli sallallahu alayhi wa sallam al hajira eh, bi nga xam ne mooy julli da nga xam ne ci day fekk tàng jant bi tàng jër boobale allati bi nga xam ne tad'unaha al-ula julli ji ngeen di woote yéen di ngeen di woowe naan mooy julli bi njëkk boolole moom doon na ko julli ta mooy tisbaar wax mooy salaatu dhuhr xiina jamono ja nga xam ne tadhadu shams ci la jant bi di jénge mooy bu jéngee nekk ci li nga xamante ne nii mooy digg asamaan si ba daldi jéng tuuti léegi nag boobale la ko doon julli wa yusalli al li nga xamante ne mooy julli tàkkusaan moom doon na ko julli moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam doon na ko julli ba pare summa ginnaaw gi bu jullee ba pare yarji'u doon na dellu ahaduna kenn ci ñun ilaa rahli fa nga xam ne mooy fa dëkkuwaayam fa teguwaayam mooy fa nga xam ne mooy këram fa nga xam ne fa la aw dëkkuwaayam ne fii aqsal madina fa nga xam ne fa gën a kawe fa gën a sori ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ta bu delloo day fekk wa shamsu hayya jant bi nit mu ngi dund mooy mu ngi leer nañ comme bële rek mu waxoon fee amul dara loo xam ne ak soppeeku soppeeku ku nekk ci jant bi wana siitu mu ne nag kantaa man muy muy ki nga xam ne abul minhal sayyaar ibn salaama rahimahullah mu ne wana siitu kantaa nag man nag fàtte naa maa la nga xam ne qaala moom la abu barza wax radiyallahu taala ardaa fil maghrib ci julli timis moom la ci seydina abu barza wax man moom fàtte naa ko wa kaana mu ne abu barza neena radiyallahu anhu wa kaana yastahibbu te yonent bi alayhi salaatu wassalaam da nekkoon na koo xam ne ku soppoon la an yuaxira mu yéexe min al ishaa'i ci julli gee allati mi nga xam ne tad'unaha al atama moom ngeen di woowe al atama ndax dafa bokk ci li nga xam ne mooy ci turu gee yi mu ne boobu noonu moom moom moom soppoon na moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon ko yéexe wa kaana tamam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de nekkoon na yakrahu bañoon na de annaw ma siboon na te bañoon na an naw ma nit di nelaw xabla haalaata muy julli gee wal xadiisa ndax lan lu tax mu ko doon kii ndax da doon bañ nit ko bu nelawee daal di saaraan ba fajar du julli gee wal xadiisa kantaan ak tamit bokkoon na ci nga xam ne doon na ko bañ mooy wal xadiisa baadaha mooy di waxtaan ginnaaw bi nga jullee gee dal di jëmale waxtaan wu dul jeex ndax lan la ci doon ragal mooy pour ki nga xamante ne nii moom loolu mën naa tax muy wax a wax a wax nekk di cause ay xaritam nekk ci waxtaan ba ni nga xamante ne nii nag ci la ah fajar ngay jege far ñu sonn nelaw ba jant bee leen di yee kon yu mel noonu moo taxoon mu ko doon bañ wa kaana te nekkoon na moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanfatilu min salaatil ghadaa doon jóge doon pare ci julli ñi nga xam ne mooy julli fajar xiina keroog bi nga xamante ne nii jamono ji nga xam ne yaarifu rajulu mooy góor gi moom day xàmmee jal yi sax ki nga xam ne mooy ci sàppe yi ki nga xam ne moo nekk sawet wet yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu doon pare ci julli ji yow di nga mën a xàmmee ki nga xam ne mooy nekkoon sawet wet wa yaqra'u ta doon na jàng bi na li nga xamante ne nii mooy juróom benn fukku mooy soixante ilal mi ak ay laaya jàpp téeméer juróom benn fukk laaya jàpp téeméeri laaya mooy soixante laaya jàpp li nga xamante ne nii mooy té mooy cent aaya kon loonu mooy xadiis boobu de <clears throat> xadiis bii nag mooy li nga xamante ne moom la ci suñu sëriñ doon def ci saraa bi ñu la doon wax bi ñuy tàmbali ci li nga xam ne mooy umdatul ahkam fii min kalaami xayril anam sa saraa bi mu ci def xadiis yi fii nii la ci yemoon ci xadiis bii mooy xadiisu 53 bi ci kitaabu salaa di wax ci baabul mawaqit léegi nag ñu continuer pour nga bàyyi xel bu dee da ngay suivre mbir mi ngir bëgg am saraa bi mooy ne ci yim ci doon def foofee la yeme woon walillahi alhamdu wal minna continuer al imaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al Maqdisi rahmatullahi alayhi muy wax ci xadis bi nga xam ne mooy cinquante-quatrième xadis bi muy juróom fukkeelu xadis bi ak ñeent mu ne an Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala yawm al-khandaq mala allahu qubuurahum wa buyuutahum naara kama shaghaluuna an as-salaati al-wustaa hattaa ghaabat ash-shams wa fii lafdhin li Muslim shaghaluuna an as-salaati al-wustaa salaati al-'asr summa sallaha bayna almaghribi wal isha kon alimam abdulgani ibn abdilwahid rahmatullahi alayhi mu ne an aliyin mu ngi xadis bi ci tegu mu ngi ko jële ci seydina wa mawlana ali ibn abi talib di doomi abi talib radiyallahu anhu anna nabi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaal dafa wax yawmal xandaqi bés ba nga xamante ne nii ca lañ doon gas la nga xam ne ne mooy kàmb yu rëy ya tranché ya mooy xareb xandaq te moom moom lañ gën a xamee ci bésub ahzab mooy xare yi ahzab boo bële nga xam ne mu nga xewoon ca biti Medina ndax dañ koo gasoon ay kii ngir noonu Quraysh yi ak waa Ghatafaan ak yooyu bañ a agsi bés boo bële mooy ca xare ba lan la yonente bi alayhi salaatu salaam benn ci bés yooyu ndax bés yu bari la woon dane mala allah yal na boroom bi tabaaraka wa taala daal di feesal xubuurahum mooy xabru yi ñi nga xam ne ñi ñu àndal ba tax wa buyutahum yal na borom bi feesal seen bàmmeel yi seen tomb yi wa buyutahum ak seen kër ya naara yal na ko borom bi feesal ak safara kamaa kenn ni nga xam ne shaghaluna naa as-salati al-wusta ci lañ ñu yitteel préoccupé ñu ba tax ba julli ñu dugg doomu ji di julli ji ba tax ñun julli wuñ ko ci waxtoom hatta ba ni nga xam ne ghabati shams ci la jant bi daal di faddoo daal di mooy eh, jant bi faddu timis jot te jullee guñu li nga xam ne mooy tàkkusaan te dara waralu ko lu dul yitteel gi nga xam ne yéeféeru Quraysi ak ñii ñu fi àndal lool la ñu yitteelee ba daal di tax ba ñun ñun taluñu ko mu ne wa fii lafdin am na ci ay kaddu yoo xam ne li muslim yoo xam ne alimaamu muslim rahimahullah moo ko indi mu ne foofale yonent bi alayhi salatu wasalaam dane shaghaluna an salati al-wusta salati al-asr ne shaghaluna ñoom de yitteel nañ ñu ñoom kuffaar yi an ci julli ji nga xamante ne ñoom yéeféer yi ñëw doon xareek ñun ani salaatil wusta ci julli ji nga xam ne mooy julli ji dugg doomu ji salaatil asr te loolu mooy julli tàkkusaan nee na summa ginnaaw gi saydina ali radiyallahu anhu may wax mu ne summa ginnaaw gi sallaaha yonente bi alayhi salaatu wassalaam daal di julli li nga xamante ne mooy julli tàkkusaan tàkkusaan joo jële mu ngi ko julli keroog baynal maghrib wal diggante bi nga xam ne ci la timis jot ak li nga xamante ne mooy gée kon insha allahu taala fii la ñuy yem ci eh, léegi bii di ñëw ñu àggale ci kitaabu salaa bi ba léegi